fekkee nag moom day jébéer moom kiñ fase day jaam bu jigéen mën naa muy jaam bu jigéen bu sotti mën naa mu laal ci njaam ki ñu goreel lennam bàyyi lennam kooku bu fekkee dina gis deret iddaam yaari laab lay doon maanaam bu ñu ko fasee fekkee daa am jëkkër jëkkër ja fase ko yaari laab lay doon bu amee yaari laab rek daal di mën a sëywaat moo xam gor su jigéen saa moo xam jébéer baa duñu seet ba xam jëkkëram ja ko yoroon ba fase ko gor la wala jaam la moom jigéen ci bopp la ñuy seet rek moom bu dee goro ñu waxal ko yetti laab ndegam dana gis deret bu dee jébéer ñu waxal ko yaari laab waaye léegi nag amatul teqale ñëpp rek gor lañu képp ku ñu fase daal te fekk ngay gis deret moom ay laab ngay wàññi ba am yetti laab rek ci yoonu Maalik moom dañ koy firi ay laab nga xam ne kon jigéen ji ay laab lay wàññi suñ ko fasee te fekk mu toll ci laab day wàññi googa laab muy genn su ci saatee deret ba laab mu yaari laab su ci saatee deret nag ba laab mu daal nekk yetti laab waaye nag laab googeen wax ne mooy laab gu ñetteel ga kat bu tolloo ca laab ga di su ko mayee fa saasa dañuy bàyyi ba deret topp ca bu ci deret toppee la ñuy xam ne laabu ñetteel ga mat na bu ñu fasee jigéen ja ci jamono yi gis deret nag moom day bàyyi ba deret jooju jeex laab ga ca sës ca lay tàmbalee wàññee nga xam ne kon moom dana dem ba gis deret ñeenteelam ñu door koo saña maye nu leeral foofu ne bañuñu ñu maye jigéen ci jamono yam gisee deret déedéet dañuy bañ kay ku fase jigéen ca ba mu gisee deret waaye bañuñu ku maye jigéen ca ba mu gisee deret fa in kaanat ndem nekk na mi man di jigéen joo xam ne lam ta xidd matuta mbërëg aw mi man wala muy jigéen joo xam ne xat ya isat naago na minal maxid ci mbërëg fa salaasatu ashurin kon yetti weer lay doon fil xurrati ci gor wala amati ak jebeer bu fekkee kañu fase daa ndawee ba du gis deret mbaa mu magee ba du ko gisati kon iddaam yetti weer lay doon moo xam nag day gor moo xam day jébeer ba tey nu leeral foofu ne bis bañ ko fasee dañuy seet waxtu wa buñ ko fasee ci njëkk fenku fajar moom dana wàññiwaale bis booba maanaam daal bi jant bi soyee jëm ci ñu noddu salaatu bu fekkee diggante boobu lañu ko fasee kon dana wàññi bëccëg bi nga xam ne ci la jëm tàmbalee ci ñetti weer ya waaye nag gannaaw bu fajar fenkee la ca dale ba jant ba so kañu fase moo xam day gor moo xam day jébéer bu fekkee day gis dereti jàngoro te du ko mën a xàmmeeg deret dëgg-dëgg kooku faw dana toog diiru at door a mën a wutiwaat jëkkër ndax dañ koy toogloo juróom-ñeenti weer mu di ak laablu bu juróom-ñeenti weer yi matee ñu tegloo ko ca ñetti weer kon mu daal di nekk at te bu fekkoon ni mën naa xàmmee dereti jàngoro ja ak deret ju wér ja nekkul jàngoro kon moom bu gisee deret ju wér ja danañ ci xamee ne moom mi ëmbut mu daal di mën a wuti jëkkër waaye nag mëntu xàmmee nag yaari deret yi moom na toog diiru at ba tey koo xam ne daa gisul deret te la ko ko too gis kat xamu ko amul benn sabab buñ ne moo tee mu gis deret mbaa boog la tee mu gis ko mooy tawat ju ko dal ci yaramam kooku ba te at benn la na toog at mu mat sëkk door a wuti jëkkër nga seetlu ne daa tudde at ma lépp idda waaye déedéet juróom yenti weer ya ak laablu lay doon yetti weer yañ cay teg nag ba mat at mooy doon idda ja dëgg-dëgg te kat bu toogee loolu ba noppi tam yëg ci biiram li nuru ne ab ëmb la xaw a sikki sàkk ne ëmb naa ëmbut dañ ko wax ne ko toogal rek ba kere ngay xam ne yow mii ëmb nekkul ci yow loolu na mën naa yàgg ba mat ñeenti at jenn wax ji mbaa juróomi at ndax gën jaa yàgg ëmb moom juróomi at mooy wax ji gën a sori am nañu wax itam ñeenti at kon jàppal ne jigéen ji nga xam ne doon na iddawu am lu mu yëg ci biiram loo xam ne xamul ba xam doom la am du doom amu ci lu ko wóor kooku moom day toog rek ba kere muy toog ñeenti at mbaa juróom idday ku ëmb moom moo di rekk juddug ëmb ba mu ëmboon su juddoo rekk iddaam jeex na moo xam dañu ko fase moo xam jëkkëram dafa faatu moo xam day gor moo xam day jébéer moo xam day jullit moo xam daa bokk ci diine yahud mbaa nasaraan waaye nag bu fekkee ne ëmb ba di su ko bàyyeelee góor ga ko ëmbal ni ki njaaloo moom dañuy bàyyi ba la mu ëmboon juddu mu tegaat ca yetti laab bu ca tegaatee yetti laab nag idda ja door a jeex te wax ji gën a wóor mooy du ñu wàññi am nga doom mu di ak laab dañuy bàyyi ba mu am doom ba noppi tegaat ca yeneen yetti laab le wasin wa muy genn laab waaye wax ji gën a wër mooy deesu ko wàññi waal day toogaat ba amaat yeneen yetti laab yu bokkut ak wasin wa ndegam doom ja du doomi yoon wal mutallaxatu kañu fase allati ka nga xam ne lam yaddu xul jëkkër wérutoon bi xaag moom laa xiddata déet idda alayha di ko war jigéen biñ ko fasee te jëkkëram ji jotiwut ak moom dara ak may rek moo doxoon seen diggante kon jigéen jooju idda waru ko mën nañ ko mayawaat fi saasa ba tey bu neexee ko ka takkoon mu wëlbatiku takkaat ko ndegam la mu ko fase matul ñett kon jàppal ne kuñ fase te moo kañ ko mayoon jotiwuñu woon dara lu may buum nga rek fa jaaroon waaye jotiwuñu dara kon bu ko fasee rek fi saasa mën naa daal di wutiwaat jëkkër waaye nag ku mayeen jëkkër far jëkkër ji faatu du ko tee iddawu iddawu faatu moom loolu aju woon naa teqali foofu waa iddatul xorrati xidday gor su jigéen minal wafaati cig faatu arbaxatu ashurin yeenti weer la wa ashurin ak fukki fan kaaran moo jamono wi taalife la jigéen ñi nekk ñaar gor ak jébeer kon nee na bu dee gor moom jëkkëram faatu iddaam dana war a mat yent weer ak fukki fan duñ seet nag ba xam moom jigéen jooju gone la wala mag la moo xam jëkkër ji wéet naag moom moo xam wéet ak moom moo xam jullit la moo xam daa nekk diine yëfat mbaa nasaraan lu mu ci mën doon daal ne comme góor la rek moom dana war a iddawu diirub ñeenti weer ak fukki fan su amee ñeenti weer ak fukki fan nag te nga xam ne gis na deret ci biir ñeenti weer yeeg fukki fan kon mën naa daal di wuti jëkkër bu fekkee ne it daa toll woon ci nàmpal nàmpal gaa tax gisul deret ba tey mën naa daal di wuti jëkkër bu fekkee ne itam moom day am ñeenti weer fukki fan waxtu gis deretam door a ñëw ni ki moom dafa aada woo woon juróomi weer yu ne lay gis deret te naka mu ci deret ba laab ca jëkkëram faatu kon xam nga bala koo gisaat am juróomi weer te kon dana weesu yeenti weer ak fukki fan waxtu gis deretam door a ñëw ku mel ne kooku ba tey bu yeenti weer ak fukki fan matee rek mënees na ko daal di mayewaat yooyu yëpp daal moom gis nga ne ngir bi wax bu jeexee rek mënees na ko daal di mayewaat waaye nag bu fekkee day koo xam ne gisul deret ci diirub yeenti weer yeeg fukki fan te it la tee mu gis ko mooy jàngoro ju nekk ci yaramam mbaa daa mënta xàmmee dereti jàngoro ak judul jot jàngoro ne moom mi ngi gis deret waaye mën leen a xàmmee mbaa boog ñàkkam ñàkk a gis deret daal moom xamuñu dara dara dara lu ko sabab yooyu moom ñoo bokk balaa mën a wutiwaat jëkkër rek faaw nañ bàyyi ba mu gis deret mbaa bu fekkee gisul deret mu am juróom-ñeenti weer ndax bu amee juróom-ñeenti weer moom bu ëmb nekkee ci moom dana war a feeñ su amee juróom-ñeenti weer nag kon te gisul deret waaye yëgul ci biiram dara dara dara lu muy naatable naa ëmb laam du ëmb kon mën naa wutiwaat jëkkër waaye kat su fekkee am na juróom-ñeenti weer waaye am na lu mu ñaaw njort ci biiram ne ab ëmb la kon lañ la waxoon rek day toog gën jaa yàggi ëmb te gën jaa yàggi ëmb mooy juróomi at mbaa ñeenti at ndegam mi ngi wóoloo di ko boppam rek moom ci ëmb moom na toog ba àgg ci ñeenti at mbaa juróom juróom yi sax moo gën a wóor ndax moo gën a sori bu dee nag jigéen jee jëkkëram faatu dafa ndawe ba du gis deret mbaa mu mage ba du gis deret mbaa sax yàlla def na jëkkëram jotute wéet ak moom ak may rek moo fi doxoon jëkkër jëfaatu mu daal di war a iddawu ñii moom ku mu ci mën doon rek bu yeenti weer yaag fukki fan matee mën naa daal di séyiwaat amul dara dara luñ cay néggandiku wa fil amat nekk na ci jébbeer wa man ak nga xam ne fii haa nekk na ci moom baqiyatu riqi ndesiiti njaam shahraani yaari weer wa xam su layaali ak juróomi guddi nee na nag bu fekkee ne ka jëkkëram faatu day jaam bu sotti mooy jaam bu jigéen bu sotti mbaa mu laal ci njaam kon dañ doon teqale gor ak jaam kon jaam bu jigéen bu jëkkëram faatoo iddaam mooy xaajub la gor daan toog te loolu mooy ñaari weer ak juróomi fan waaye moom it da ngay wax ne bu fekkee ni daal jëkkëram ji faatu jotewut ak moom dara daa faatu rek mu war a iddawu mbaa boog moom dafa ndawe mbaa mu mage ba du gis deret kon mbaa boog far na gis deret ci diirub yaari weer yeeg juróomi fan mbaa la tee mu gis ca deret mooy nàmpal yooyu yëpp kon daal na mën a wutiwaat jëkkër ci bi mu amee yaari weer ak juróomi fan waaye nag bu fekkee ne moom jëkkëram wéetoon naag moom te it dana di gis deret te gisul deret ci diirub yaari weer yeeg juróomi fan kon kooku na xaar ba am yetti weer muy gën a wóor na dem ba mat ñetti weer moo gën a wóor te it bu amee yetti weer ya te wóoloodi ko ci boppam ëmb day aajowoo mu toog juróom-ñeenti weer mu di ak laablu bu toogee juróom-ñeenti weer nag te wóor ko ni moom mi daray ëmb nekkul ci moom kon mën naa wutiwaat jëkkër bu juróom-ñeenti weer yi matee it te mu wóoloodi ko ci boppam ëmb daal di war a xaar gën jaa yàggi ëmb te moo di sa diirug idda te bu dee gor su jigéen si mooy yeenti weer ya ak fukki fan bu dee jébbéer bi mooy yaari weer ya ak juróomi fan koo ci xam ne jeexal nga diir boobu waaye gisoo ci deret te waxtu wa nga war a gisee deret daa ak seegut kon doo daal di wuti jëkkër fa saasa da ngay xaar rek ba ameetoo genn wóoloo di ko ci sa bopp loolu nag mu ngay amee ci nga toog ba yàgg nga gis deret mbaa nga dem ba am juróom yenti weer soo gisee deret moom dana la wóor ne yow mi ëmboo soo amee juróom ñeenti weer itam bu ëmb nekkee ci yow war naa feeñ waaye nag nu fàttalee ne bu amee juróom ñeenti weer ya yëg ci biiram nag loo xam daa jàpp ne ab ëmb la maanaam daal ragal na ne ab ëmb la kon kat dañ ko waxe woon faaw mu toog gën jaa yàggi diirub ëmb te mooy juróomi at ñu bañ a fàtte ne saa yu jigéen ji ñaawee njort ci ne moom mii ab ëmb nekk ci biiram li fekk mu ci am lu ko wóor rek moom du sañ a wutiwaat jëkkër xanaa mu dem a dem ba toog diirub gën jaa yàggi ëmb te mooy juróomi at su boobaa nag moom ñu xam ne loola du ëmb ndax gën jaa yàggi diiru ëmb moom mënta weesu juróomi at gën ngaa sori wa amal lët yi daal jébéer ba nga xam ne laa tax yi du mbërëg li si xëri ngir ak ndawe aw kibari wala ak mage waxat banaata jëkkëram wéetoon na biha ak moom falaa tun kaxu def ko takk fil wafaati ci faatu ga illaa baxda salaasati ashurin dara ci gannaaw yetti weer loolu da ko wax rek waaye sukkandikoo wuñ ko ndax daa wax ne jébbéer boo xam ne jëkkëram wéetoon naa ak moom bu fekkee du gis deret ngir ak ndawee ma tax wala ngir ak magee ma tax ndegam jëkkër wéetoo naa ak moom door a faatu rek faaw dana toog ba am ñetti weer door a wutiwaat jëkkër wax jëkkër a wóor nag mooy kooku ndegam moom la ko tee gis deret mooy rek ak ndawe mbaa ak mage bu xasee am ñaari weer ak juróomi fan rek doy na sëkk mën naa daal di wutiwaat jëkkër ka aajo wa mu xaar ñetti weer kay mooy jébbéer boo xam ne jëkkëram wéetoon naag moom laata muy faatu te jëkkëram daana am doom te moom mii diirub yaari weer yi ak juróomi fan gisu fi deret benn yoon moom toll na ci gis deret te gisu fi deret benn yoon te jëkkëram wéetoon naa ak moom te daana am doom kooku kay mooy aajo wa mu xaar yetti weer te bañ a yem ci yaari weer ak juróomi fan kon nga jàpp teqale boobu wal ihdaadu tenj tenj mooy ñaawlu an laa taqraba mooy bañee jege al mu'taddatu aji xiddawu ja minal wafaat ci faatu shay an dara mina sinat ci waajtaay bi xolli yin ci ay takkaay aw kuxlin wala sungal aw xëy di mbaalu dul moom denc mooy ñaawlu mooy jigéen ji nekkam ci këram faatu na mañu laal dara ci waajtaayu àdduna bu dee xeeti yére yu rafet mbaa xeet takkaay mbaa xet gu neex yépp daal moytu ko ba diiru idda ji jeex dañu ko miin a tudde muuru fekk na muuru moom bu dee sàng awra ji nam ware woon jigéen ji ba jëkkëram faatoogut ba tey bu jëkkëram faatoo noonu rek la koy ware amu ca genn soppiku kon boo déggee ñu wax muuru te tudde ko léegi fii ténj xamal na rek mooy jigéen ji ndegam jëkkëram génn àdduna mu sàmm ormay jëkkëram ji door a génn àdduna bañ a laal waajtaayu àdduna ba kera idda ji jeex loolu képp kat mooy muuru ga mooy tenju ga mbaa nga tudde ko ak ñaawlu yiñ ciy boole yépp nag moom day sonal jigéen ja ba noppi te du ci am tuyaaba mel ne teg ga muy teg ab layo ak ay paaka mbaa sàkk bis bu muy sangu mbaa sàkk bis bu muy fóot mbaa bu fóotee ba weer ko li fekk lam weeroon di wow du sañ a génn yu demee noonu loolu lépp aaday rekk la kon nag jëpp jigéen joo xam ne toll na ci jamonoy muuru day laaj koo xam ne ku amu xam la ku amu maandu la mu leeral ko rek la nga xam ne moom la sañ ak la mu sañut mu yem ca képp bañ caa dolli dara ndax bu dul loolu da cay tegoo coono yu rëy rëy te du ci am jenn tuyaaba na moytu itam li ñu wax naa day njëkk a julli balaa waxtu waa jot mbaa ñu naa buñ dee ñaari jigéen mbaa ñett te ci am ku jiite moroom ma mbaa ñu defe ne seen jëkkër ci faatu moom la ñuy liggéeyal moom la ñuy jaamu ci misaal déedéet yàlla rek la ñuy jaamu waxtu yu julli yi soppikuwut te jigéen du jiite moroom ma kenn ku nekk day julli julli bopp mu rek nañi moytu itam tàllal seeni tànk jëmale xibla te du ngànte ko waral ndax dañoo bëggoon ku fonk xibla ba nga xam ne doo tàllal say tànk jëmale ca ñoom daa mel ne dañ leen di wax ni ngeen tàll seeni tànk mu jëm xibla te duñ ko sañ a bank ba mujj day metti ci ñoom te loolu bank gay lañ waraan def mbaa boog suñ demee ba mënta ñàkk ñu door koo tàllal jëmale xibla kon daal ku toll ci muuru googu daal na laaj bu baax ñu xamal ko te mu topp lañ ko xamal bañ caa sonn coono boo xam ne da nga ci am far bàkkaar te doo ci am tuyaaba wataj tani bu dina teet as si baax a cuub ga kullahoo léppam ilal aswada ndare aj ñul kukk nee na kuy tënj na mooy too sol yére suub ndegam dañ koo suub ngir waaje ko du ko mën a sol bu dee ci aada arab yi nga xam ne boobu dañu commencé am aw naqar da ngay sol yére yu ñuul kon ñoom mën nañoo sol yére yu ñuul cuub gu ñuul ndax loolu aaday seen aada la ci ku toll ci naqar kon bépp yére boo xam ne rek daañu koy waaje foofa moom du ko sañ a sol ci jamono ya muy tënj moo xam dañ ko suub cuub gu ñuul wala cuub gu mel ne neen bu dee nag dañoo aadawoo yére sàngam ku am naqar da nga koy sol kon yére yu mel noonu mën na koo sol ndax moom daa amu naqar day tënj day ñaawlu waaye daal lépp luñ cey waaj ci xeeti yére yi rek ak nuñ ko mën di suube ak nuñ ko mën di rafetale moo xam daa ñuul moo xam daa mel neneen ndegam lu ñuy waajale ci béréb booba rek moom du ko saña sol diirub yax tamiru day jaxasoo fira asiha ci boppam du sañ a fuddanu du sañ a diwoo diw gu neex du sañ a jartoo kawaram dara lu neex xeet loo xam ne daa bokk ci xeeti gëtt yi moom daal lépp luy xeetu waajtaay mbaa xeetu lu neex xeet rek na koy moytu waxal amati war na jébbéer wal xurrati ak gortu jigéen as saxirati kay aji ndawe wal kabirati ak mag ma al ihdaadu tenj tenj googu nag moom nee na ka jëkkëram faatu daañu ko koy sant ak ku mën doon moo xam ka jëkkëram faatu daal moom moo xam jébbéer la moo xam gor la moo xam gone la moo xam mag la tenj googu te mooy ñaawlu bañ a sol yére yi waajtaay mbaa lu neexeet bañ a laal lu neexeet loolu lu ko waral la sañu koo bañ waxtu li fa wóoteef na nag fil kitaab bi yët ci ko jug téere maanaam bu fekkee ne jigéen ji dafa bokkoon ci diine yahut mbaa diine nasaraan jëkkëram faatu di ab julit idda ja mënu koo ñàkk a sàmm waaye ndax dana tënj wala du tënj nag ca la ñu wutee wax ci gën a wër nag mooy waaw dana tenj kay dana ñaawlu walay sa xalal mu tallxati de di war ku ñu fase ka ihdaadun tenj te mooy ñaawlu maanaam jigéen bu ko jëkkëram fase du aajoo muy bàyyi waajtaay déedéet ka jëkkëram faatu kay la ñuy wax mu bàyyi waajtaay ndax sàmm ormay jëkkëram ji faatu waaye koo xam ne jëkkëram faatu da ko fase rek du aajoo muy bàyyi waajtaay mën naa waaj moom wa tuj baru def na forcé al xurratu gor su jigéen sa al kitaabiyatu say ko jub téere al hiddati ca hidda ja minal muslimi ci jullit ba fi wa faati ca faatu ga wa talaax ak pasema bu fekkee ne gor sii di yëhoot mbaa nasaraan ab jullit moo ko yoroon ba fase ko mbaa jullit ba faatu dañ koy wax ne ko yow kat doo mën a ñàkk a sàmmonteeg idda ji idda ji moom faaw nga sàmm ko lañu wuti woon kay mooy ndax des na ko ténjiloo ci forcé wala déet waaye sàmmonte ak idda ji moom mënta ñàkk ndax ndegam ko yoroon jullit la rek moom wa des naa sàmm askan foofu ba duñ ko bàyyi muy wutiwaat jëkkër te du idda ji daa mat wax iddatu umil wala di idday umu walat min wa faatu sayyidiha ngir faatu sangam ba xaydatun menn bërëg lay doon da ko tudde idda rek waaye ak laablu la umul walat mooy jaam bu jigéen boo xam ne ab sangam daa am ak moom doom kooku dañ koy wax ne ko doo ko sañ a jaayati da nga koy téye rek bis boo faatoo yow sang bi moom mu gore léegi nag bu sang ba faatoo bañ ne wa gore na bañ ne gore na kon na muy laabloo mooy toog ba gis deret benn yoon bu gisee deret benn yoon rek la muy tekki mooy léegi laab na mën naa dal di sëy wa kasaalika naka noonu isa axtaqaha ndeem goreel na ko umul walat jaam bu jigéen bi nga xam ne moo am ak sangam doom la wax ne bu ko sang ba jekkee jekk goreel ba tey kon day laablu rek te day toog ba gis menn mbërëg mooy bu gisee deret benn yoon rek mën naa daal di wutiwaat jëkkër fa in qaadat ndem jekki na ànd xay di walis mbërëg fa salaasat ashurin kon ñetti weer lay doon kon su fekkee umul walat boobu dem na ba naagu ci gis deret mooy weesu naa gis deret kon day toog ñetti weer rek daal di mën a wutiwaat jëkkër ba tey nag bu fekkoon ne moom umul walad ba daa ëmb ba tey kon bu amee doom rek laablu ga dal nay mat li nga wax ne nag jigéen bu nekkee ci diine yahud mbaa nasaraan te jëkkëram ja ko yoroon di ab julit su jëkkër ja faatoo faaw rek ñu wax ko mu iddawu maanaam mu toog diir ba mu war a toog ndax bañ a jaxase askanu julit boobee faatu ak leneen la nga cee xamaale mooy bu fekkoon ne jëkkëram ja ko yoroon du ab julit ab yéefar la woon te ab jullit ñëwut bëgg koo takk duñ ca wax dara waaye nag bu ab jullit ñëwoon bëgg koo takk ci gannaaw ba dañ koy wax ne ko ah wala nga koo takk day na nga ko teeylu ba mu am yetti laab ndegam toll na ci gis deret bu fekkee nag dafa ndawee ba du gis deret wala mu magee ba du gis deret kon na ko bàyyi ba mu am yetti weer ci kaw nag yéefar ba ko njëkkoon a yor fekk jote woon naa moom dara waaye bu fekkee ni mayu kese moo doxoon seen diggante kon du jar mu koy laablu mën naa jekki-jekki takk ko wasti baraul amati laablu jébbeer ba fintiqaali milki ci toxog moomeel ga xaydatun menn mbërëg lay doon intaqala moo xam toxoona almilku moomeel ga bi bay xin ci sababu jaay aw xibatin wala maye aw sabin wala jàppe ci xare ba aw xayri zalika wala lu dul loolee daa wax ni nag jamono yi mbirum jaam xewee soo amee jaam bu jigéen wër laa jékki-jékki joteeg moom war nga koo laablu ba xam fee mu bàyyi ko ëmbe na fa dara am déet moom nag boo bàyyee ba mu gis deret benn yoon rek daal nay baax deret dana wane ne moom ëmbul dara moo xam na nga ko amee day ak jaay mbaa ak may mbaa dañ ko jàppee ci xare ba mu bokk ci sa wàll yu demee noonu moom daal noo ko amee rek moom boo ko bàyyee ba mu gis deret benn yoon rek loolu ak laablu la wa man jébéer ba nga xam ne xiya moom fii xiyaasatihi nekk na ci ak làqam xadd xaadat mbir moom mbërëg na xindahoo fa moom su ma innahoo topp naka moom ishtaraha jënd na ko falastibra jëtug laablu xale xaa di ko war in lam takku ndéem nekkutoon taxruju di génn nee na jaam bu jigéen boo xam ne moomoo ko sax waaye ci say loxo la nekkoon ndax dañ la ko tayle woon ci misaal mbaa ñu dénk la koy demee noonu xaman nga itam ne gisoon ne deret ba moom mi ëmbut waaye boobu nag moomagoo ko woon kon gannaaw boo wëlbati ko moom ko moo xam na nga ko jënd moo xam ne la koo may ak nu mu la mën dikkee rek moom kon ndegam xaman nga ne yooyu jamono gisal na deret man ngaa doyloo gis nga mu gisan deret rek tàyyi ko laabluwaat lu may nag daana génn te xamoo génn googee mooy na ci yàlla am déet mbaa borom daana ñëw ci moom te xamoo jote naag moom déet su boobaa kon say boo ñu laablu ko moo gën a wóor wastibra u saxirati laablu xale bu jigéen ba fil bay ci jaay ga in kaanat dem nekkoon na tuu taw dee fi ko laal salaasat ashurin ñetti weer lay doon jébbéer boo xam ne ci at yi moom gone la waaye nag daayees na joteeg moom kon day duñ xam ba xam ëmb naam ëmbut kon nag su fekkee yaa ko moom daa joteeg moom ba bëgg koo jaay bala nga koy jaay na nga ko laablu ba xam ëmb naam nit bu fekkee da nga ko jënd itam mbaa nga moom ko ci neneen daal ba tey xam nga du la wóor ba xam ëmb na fa mu nekk nam déet ndax moom daa yes na joteeg moom kon faaw lu mu ci mën doon rek na nga ko laablu te laablu gi nag yetti weer lay doon ndax ëmb moom balaa feeñ dëgg-dëgg daanaka am ñetti weer kon say bàyyi ko am ñetti weer ndax bu ambee ñu xam ko wal yaa istati laablu aji naagu ja wala tii jébéer ba nga xam ne laa tuuta aw deefu ko laal daayu su ko laal falastibra teetu laab lu fiyaa muy nekk ci moom jébéer boo xam ne moom dafa ndawe ndawe goo xam ne kenn daawul joteeg moom ndax bee nga weesu woon mooy bi nga xam ne ci at moom ndaw la waaye daayis na joteeg moom ndax mënees naa joteeg moom kii nag moom daa ndawe ndawe goo xam ni mëneesut a joteeg moom ni ki ku toll ci juróomi at rek kooku moom su fekkee ne yaa ko moom bëgg koo jaay mën ngaa jekki-jekki jaay ko jërta la bu fekkee da nga ko jënd itam moom ko moom gu yees bis boo demee bëgg a joteeg moom